ñaari salle de danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar ci genn gi ci genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax go genn wàll googu ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jorut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax euh, simbum mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bi foofu la jëm fi fusti bizar fil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee digal ci Serigne Issakha Mbacké l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñuy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si batiment de étage am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06

Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg a tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel. ngir nga tabax rek kañ dem ma wan la. waaw fii fan fii la wax Kër Bamba nekk fii di Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lamp fa fii gën a taaru ak lamp yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam ciment, béton, fer, sable, peinture, étanchéité, table solaire. lustre mp lustre cristal pm lustre cristal gm lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon dal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër ma ni kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci des nañ la taxawu sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahad wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. sopp Sëriñ Tuuba ngay def Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia et di si wàllu matériel portable bisimilaay ma dee ci door barka waaji la koor parce que noo ci soxna jaara ak maam moor te cosaanam weesu tukulóor julli na ci joor gi nawet ak noor guddi ak bëccëg yoor yoor ak njoloor moo yem kajoor taru mbakki kajoor defari ajoor laajal waa mbawoor si gën nay daaru weesu longoor ak pur sañu xoor moo yewi sayoor tubloo tanoor yër na malaan sunu jàmbaar de latjoor te mbaaxaan doom ja jëbali def du xafoor yoonu géej gaaj julli gaa feesal tey aéroport yi ak i port indil na lu ak coffre may na lu gën or ak libidoor mooy borom baraag bi daa tàmmu tajoor yëkkati borom sabadoor bu daa waat wata boor dimbali la borom costume bu mel ni sengoor moo tax ku mbaboor amel nga ko mbaboor moo ràng bàyyi góor faal ko mbëndoo feen mu uf maye koor samp soroor muy dund xoor ak soor ca wàllu boppu coor danoo bañal ba mu jotee bu foor a foor moo tax jëfam weesu fudul Podor ak Sigicoor da dàq seytaane ak gàngoor rusloo kànfoori ak i kàccoor te ñal góor loolu li ko bëggoon yoor waaye doyloo boromam tegul kenn toor moo sàmm sunu mboor bu ko bëggoon a gis Muhammad Bamba jàpp nañ ci moom bu wóor wóor barkeb jaraw chakoor Daaru Musi asalaamaaleykum maa ngi tàmbalee nuyoo bi ci sëñ Abbas di ko siyaare bu baax a baax di sàkku ci moom ñaan ngir ñu yeggale waxtaan wi ñuy def ñi ma àndal ni ñëw ak ñi ma fekk ni ñu toog nii yal ko yàlla na nangu ci barke Thierno. maa ngi nuyu nag waa Wafa yi mu dalal fi tey bu ma tàmbalee ci sëñ xaadim xam naa wàcc na moom laa doon jokkonteel ak sëñ Basiru ak sëñ Moustapha Ndiaye mii ba yépp antu tey mënu moom moom suñu bopp ci suba la ñu yegg si waaye jaam xam na kañ lay jóg waaye xamul kañ lay yegg waaye yegg si na jàmm ci dëkku Ceerno bi asalaamaaleykum yéen mbokk yi maa leen di nuyu bu baax a baax a baax am naa mbég mu rëy mu am xam-xam xam ba noppi am fit ñëwaay jii ma dikk tey bëgg ko waxtaane Sëriñ Tuubaa lu mu defar du yàqu ku mu defar nga raw sa sa jamono te moo defar ceer ñeent yi yonent amoon Sëriñ Tuubaa am na ko maam Cheikh moo duppi Ababacar ca tabe ga maa ngi doon jàngale école bu ñu wooyee maam Thierno Biray Mbacke mu nekk ca Colobane maa nga fa ñëw 1994 ba mu fa ñëwee laa dajale samay nattango ak donga ya ñuy ñëw màggal màggal gi ñu jëkk a ñëw man ak ñetti professeur ñuy ñëw bi ñu ñëwee fexe ba dugg ba gis sëñ Abdou Khoudous wax ko ni ko école boobu fa la ñuy jàngale fa la ñu mu daal di woolu atix sekk atix ñëw mu ni ko boole naa lekk ñii at mu jot bu ñu ñëwee danga leen dalal atix yu dalal 1994 ba 2012 bi may jóge ci ecole boobu dem lycée banque islamique moo tax ngeen may ma mu nuyu sama mbokk moomu sama xarit si atix sekk bu fekkee mi ngi ci yataay bi ndax woon naa ko maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ndax kóllëre gi ni sëñ Abdou Xulóos booleel ba ñuy ñëwee itam seen Cheikh Xadi feddali ko daal ñuy boolewaat ak moom ba saa ñu ñëwee daal ci moom la ñuy dal waaye boobu xaw moo ni tey dinaa ñëw fii di def conférence bu mel nii maa ngi nuyu itam càmbeen ñoo sama mbokk Xaadim Samb ak Cheikhouna maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ndax boo ñëwee ci dëkk da ngay nuyu say bokk pas-pas ak say bokk deret nuyu naa leen waxtaan wi nag nii laa ko bëgg a tërale jam-jam yi jam-jam jam nit ñu ñuul ak jaar-jaar yi ñuy jaar ak jaloor yi Cheikh Anta ci ni mu jàmmarloog jaar-jaar yooyu moo tax ay jiim rek laa ko tëkkee tënkee ay jiim moom itam ay jiim laa tënke waxtaan wi mën a def ci moom ci ñetteelu ponk bi juddoom njàngam jaar-jaaram dama bëggoon nag bala may door ñu wax ma fan ci alxuraan lañu bind ni jaam moo di nit ku ñuul waxuma ni jaam amul dama ni fan lañu bind ci alxuraan que ni minute ku ñuul moom mooy jaam loolu laa bëggoon boroom xam-xam yi leeralal ma ko waaye xam naa bala ñu ci ñëw ci loolu ci waxtaan yi ma leeral leen li ma jànge ci moom ci waa jooju ak ñeneen jam-jam yi ñoo tax sunu ñaari kilifa diine tontu àdduna Sëriñ Tuubaa dani ci Masalikul Jinaan ndax di ngeen seetaan ba jëriñoowu leen ci nit ku ñuul ki ma doon te xam ni man fiy ak ëllëg may njëriñ bi boobu àddina lay waxal ndax xam na fi mu doon kim ñoom doon waxal ñan nañu te fan lañ teg nit ñu ñuul El Hadj Omar Tall Cheikh Omar dafa dem xayra xeer di waxtaan ba yéem arab yi am bindkatu arab werekaanu arab wu bind ci moom ba wax ca ni nan la nit ku ñuul mën a ame xam-xam bu mel nii xam-xam bu toll nii bu rafete nii dégg fa mu jaare nan la nit ku ñuul li la ko El Hadj tontu may leen ma ma jàng ko ci ma jàng ko ci tubaab tekki leen ko ci wolof El Hadj ni ko l'enveloppe n'a jamais amoindri la valeur du trésor qui se trouve enfermé enveloppe bi wàññiwul dara ca njariñ la mu ëmb njariñ la mu ëmb wàññiwul ca dara ni ko yow waxkat bii nga xam ne xamoo kon bul jublooti kaaba ga ndax kaaba ga ñu ngi ko wodde lu ñuul kukk ñu ko kon yow yow mi nga xam ne xamagoo bu jàngati mukk alxuraan ndax alxuraan dañ koo bind yu ñuul yow mi nga xam ne nga werekaan nga te jàngaguloo xam naa ni bul wuyeeti mukk bu ñu noddee ndax ki yi yëkkati ak nodd nit ku ñuul la di bilaal benn rabaa ni ko góor-góorlu noonu nag nga dagg sa karaw yu ñuul yii sa karaw yu ñuul yi na nga góorlu nga dem dagg ko e boo demee na nga xoolaat li tax nga mën a xool ba mën a ràññee muy sa peru bu ñuul bii boo ko amuloon nooy mën a xoole bay xam ku ñuul ak ku weex lii la El Hadj Omar tontu waa jooju ko doon jam cëb jaram ci xayra mu ne ko man fa ma jóge di tekkuruur di fuuta wax ju ñaaw ñenn rek lañ ko may ñeen rek lañ ko may bu la bu ko waxee ñépp xam ni ñoom war nañ koo wax waaye boroom xam-xam manewul wax ju ñaaw kon ni ñu fexee ba tuutal nit ku ñuul sewal léppam gàkkal mbatiitam mbatiit mooy culture ci wolof gàkkal mbatiitam moo tax sëriñ bi bind ci ay wax yu yéeme am na lu tax gannaaw yonent bi Bilal gàddaay dem Syrie Bilal ma nga ñu denc Damas ginnaaw yonent bi am na ñu doon tourné ci moom ndax li mu ñuul di wax bëgg a génn waat yeneen wax mu gàddaay bàyyi leen fa dem Syrie am na lu tax ñu sonaloon Antar ibn Shaddad am na ustaas fii ñoo ma gën a xam histoire am xam nañ ni itam affaire der bu der bu ñuul la ni ñuy nettalee mboorum yonent yàlla nooyin mboor mooy ci wolof histoire mboorum yonent yàlla nooy ni ñu koy nettalee dañ ne daa am ñetti doom kenn ki mu ngi tudd sem kenn ki tudd kaam kenn ki tudd jafet noonu laa ko jàng man xam naa ñi def arab dañ ko jànge neneen nee nañ benn ci doomam la alak nee nañu benn ci doomam la alak te kooku mooy kaam te kaam mooy joxe ñu ñuul ni ma ne xanaa kon yàlla daa xaar ba yeneen ci yàlla nooyin am muy soog a sàkk nit ku ñuul bu fekkee noonu la demee xanaa kon yàlla daa xaar ba yonent yàlla nooyin am mu sàkk ay doomam yépp soog a soppi kenn def ko nit ku ñuul muy seenub jaam gis nga ni ñu mën a falsifier histoire ni ñu mën a tërale histoire soppi ko ba mu nuru ay dëgg layal ko ba mën cee noot aw xeet loolu lañu bëgg càmbar gëstu ko te loolu la Cheikh def ci loolu la ab téere sukkandiku bëgguma tooñ nag waaye ab téere sukkandiku na ci ci fukki xarnu ak juróom ginnaaw yonent Yàlla Isaa muy quinzième siècle le 8 janvier 1454 ci la kilifa kilifa tubaab ya di kilifa diine gu mag ci ñoom daganal kasanga mu di jàppal jaay ci lañ tàmbali ñu Afrique di jàpp jaay diine ju dagalal njaamu nit ku ñuul te booba waa tugal dañoo dem Amérique fekk fa ñu ñëw ay indien indien nag bañ tàmbalee di xaru ndax bëgguñu ku leen noot ba ñu tàmbalee jàngoro yu bees ci tubaab yi indi di leen wàññi ba ñu tàmbalee ñu di leen rey ndax dañ doon bañ ca la benn labbe bu ñuy wax Barthélemy de las Casas moom moo joxañ Afrique daan bu ñuy doyul mën ngeen a dem Afrique ndax ñooñu mën nañ leen a def ab jaam ndax mi ngi ci téere bi looloo tax ba tey lii di xew tugal ci football bi ñiy seetaan football nee nañu saa yu nit ku ñuul téye bal xale yu tubaab yi yéeg ci kaw turbine di yuuxu yuuxuy golo man sax jéem naa leen tontu ci Facebook yi wax naa bi ñu tooñee Koulibaly ci équipe Sénégal la nekk ma ne ko mais bu leen am lu leen naqari golo maninam rek lay def comme ñoom ñoo nekk ci tribune di yuxu yuxu golo ñoom koy xam nañu luy golo golo maninam rek lay def yéen def li defu nit bu leen tontoog ay golo kon bu àdduna doxee ba ku weex jëkk ko ñuul la xeba solal ko mbubbum jàmm te laata loolu fëri yu ñuul ya fëri mooy pharaon fëri yu ñuul ya ñoo daa am jaami tubaab ak yépp yu weex am naa ay photo dinaa leen ko ci kanam diine yahud ñi nga xam ni seen téere moo di zaboor moo du euh, tawreet tawreet boobu bi ci jëkk ci àddina bi jëkk bi original ay nit ñu ñuul ñoo ko denc fii ci Afrique ñu nga Éthiopie ñu ngi leen di wooyee Falasha ndax musaa fii la juddoo Afrique te li leer mooy boroom xam-xam yu bari werante nañ ci nañu Moussa Moussa ku ñuul la waaye ba ñu salfaañee histoire àddina bi bu féetale ko boor féetale ko ci tubaab bi lañ fexe ba képp koo xam ni ku yàlla yebal la ñu def la ko weex ndax yàlla cent vingt quatre mille la yebal te nee xeet wu ne askan wu ne la yebal na ci yow yonent kon suñu yonent dañ leen salfaañe am na ci koo xam ni xam nañ ko bu baax a baax waa Éthiopie gëm nañ ko topp ko yonent bi sallallahu alayhi wa juróom-ñetti at laata gàddaay bi ci la woo Ousmane Noreyni ni ko na dem Abyssinie mu laq fa ñi nga xam ni dañoo néewoon doole mais ka mu leen yabal buurub nit ku ñuul abraha te da leen a dalal ba mu déggee ñuy tari sóoratu maryaama mu dalal leen fat leen teral leen ba Usmaan di dellu makk mu jox ko soxna ni ko moo ko may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy soxna Maria yonent bi am naa moom doom tuddoo ko ibrahim dégg naa Ibrahima onze ans bi mu amee la la faat la nelaw te dégg naa yonent bi nelaw na ci yonent bi bi mu nelawee metti lu na ko lu baree bare bari tóor na ci ay xéwal yu baree bare bari bañ ko laajee lu tax yaa rasulallah yow mi gëm yàlla dina wax gëm leen yàlla lu tax ngay jooy mu ni leen dee gi taxumaa jooy kama ko tuddee tax ma jooy ndax da ko tuddee koo xam ni mooy maamu ñetti diine yooyu diine chrétien lislaam ak diine yahudi ñetti diine yooyu ñoo bokk benn maam Ibrahim nee na looloo ko jooyloo ndax loolu la ci namoon gis nga kon am na problème ndax li waroo ak li yàlla wax ci alxuraan yàlla nee na ci alxuraanul karim nit ñépp ñoo bokk menn maam nee na moo leen def ay xeet ak i ngiir ngir ñu xamante mi ngi ci sóoratu xujuraat kon ku jël benn wenn xeet daan xeetu jaam la bokkuñoo ak ñoom kon weddi yàlla wax yi may fàttali nag ay théorie la théorie mooy ci tubaab ay gis-gis yu ñu tëgg layal leen xalal leen yoon jubal leen def leen ci xel yi ba ñu nangu ko ci xel yi maanaam aw na ngeen ma jéggal aw fen wu jub dañoo tëgg fen wu jub jubal ko def ko ci xelu doomu aadama yi fuñ ko jaare ci lu mel ni ay téere ci mel ni ay rajo ay conférence ak i wax ak i image ba nga xam ni ñu ñu lañ naan est-ce que lii du dëgg loolu la réussir ci sunu réew yi ak yeneen i réew waaye yooyu yépp màbb na tey ngir gëstu yu xóot yi mel ni ba tugal ak waroom xam-xamam ak i nit ci diineem ba ñu taxawee ni suuf si tàccul wërngalul ku ni day wër jant bi ñu taal la ci jamono yooyu benn boroom xam-xam bu ñuy wooye Galilée moo ni suuf si daa wërngal këpp te day wër jant bi ndax li muy wër jant bi moo tax mu am guddi ak bëccëg ndax bu koy wër yenn saa yi benn benn côté bi féetee jant bi mu leer di bëccëg beneen côté bi féetee mu nekk guddi moom jàng na ko ci téere bu benn far si bind boroom xam-xamu perse ñoom ñooy farsi moo bind téere bu mag quinzième siècle téere boobu mi ngi ko sukkandikoo ci saaro alxuraan yuy wax ni jant baa ngi daw di dàqe ak ak euh, bëccëg ak guddi ñi ngi dàqee yow xam ngeen saar boroom xam-xamu perse boobu foofu la ko bindee ci alxuraan la ci bind ko ba mu bindee téere ba ñu tekk ko ci latin ndax Europe gi tey tugal lislaam leen jàngal maa ngi sukkandiku ci téere bu mag bu benn soxna su mag bu dëkk Allemagne bind soxna soosu mi ngi tudd Sigrun Hunke mu ngi bind le soleil dala brille sur l'Occident maanaam jantub yàlla mi ngi leeral tugal xam-xam yi mu ca génnee wax ni ci araab yi lañ ko jëlee bu ma nee arab sax dama leen di tooñ ndax day mel ni aw xeet la lislaam a ko génnee ndax boroom xam-xam yi lislaam ci jamono jooju ñu si bari duñu ay arab ñi ci ëpp ay farsi lañu alxwarizmi moo génnee li ñuy wax ci mathématique algorithme alxwarizmi persan la am na ñeneen ibn sina ibn rachid mais ñoo ñëpp ay perse lañu ñu ay arab te ñoo génne ci wàllu médecine ci wàllu xayma ak ci xam-xam yu xóotu xóotu xóot loo xam ne yéemoon na tubaab yi ci jamono yooyu ba tax itali lañ jaar Italie lañ jaar def fa ay daara boroom xam-xam yi tugal yi di ñëw di fa jàng si ma jox leen ci firnde foofu ñu doon jàngale lu foofu lislaam doon jàngale xam-xam yi nekk ci alxuraan te ba tey jii nuy wax nii kenn mënu cee weddi benn tomb bu xoolee rek kaaba gi niñ koy wëree ngelaw yi ngelaw noonu lay wëre droite ak gauche ci genn wàllu àddina bi noonu la doom jooju nga xam ni mooy sos doomu Adama di wëre ba dugg ci ndox mi nga xam ni moom la soxna si joxe mu joxe doomu Adama loolu yonent bi mënu ko a xam dama ni yonent bi mënu woon xam loolu en tant que arabe yàllaa ko xamal loolu ci la gëstukat yu bari nag sukkandiku pour wax ni nañu xoolaat alxuraan li mu wax yépp ci wàllu science te ñu di ko firndeel tey ci àddina bi loolu moo tax ñu bari tuub am na ku ñuy wax Maurice Bucaille moo bind la Bible le Coran et la science am na ci ñeneen ñu ràññee ko comme Roger Garaudy nee nañu siècle bii nu génn xarnu bii nu génn di vingtième ñaar fukkeel moo ci ëppoon doole ci philosophie mu ngi tuddoon Roger Garaudy ba mu yéree téere bi ba càmbar ko méngale ko ak li mu jàng ak lañ ko jàngaloon la ne allahu akbar laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñu soppi turam mu tudd Rajan Garaudy moo tax galili galile dañoo dem yóbbu ko ci pape bi ba bëgg koo rey ni ko bu weddiwul li mu wax ni suuf si tàccul te day wër jant bi dañ koy lakk nañ daan lakkee nit ñi jamono yee dañ daan lakkaate tribunal bi daan lakkaate mu ngi tudd tribunal inquisition bañ ko waajalee nag ba mu ñëw ci pape bi mu xam ni yenn yi xaru la mu daan xam naa li ma xam naa leen wax ni weddi naa mu ñëw ci kanamu paap bi daal di weddi daal ni amul damaa juum waaye ba mu tur ba mu wëlbatikoo la dend ñu mu dendal ñépp mun leen e puer si muebe mun leen wallaahi day wëndeelu e puer si moins ci làkkam la ko wax italien te xool leen Italie gi tey kafe gi ñuy waaj benn dëkk ku siiwal ci àddina mu Italie te kenn béyu fa café amul Italie fu ñu fay béyee kafe te pot yi ñuy def kafe ni ñu koy toggee turu café yi turu yëpp turu italien la ak beneen dëkk bu nekk fii ci Sénégal ñu ko wax Touba Mbacké ñoo si ñoo siiwal café ci àddina ñaari dëkk yu ñu dul béyee café kon am na lu tax moo tax ni yenn arab yi mel jaaxalunu ndax ni lislaam doxe ca aadama ba ci muhammad nit ku ñuul mucc ci afrique mucc ci boo seetloo baatub amin amin yàlla noonu sëñ Abbas taxaw ne leen amin waay amin amin jooju ñuy wax delloo naa ko ci Égypte mu nekk fii ci Afrique moo tax nga dégg yeneen diine naan amen ñu naan amen baat boobu fu ñu ko jële ñoom la ñu woon yàlla baat la ñu woon yàlla moo doon amoon araba ni allah ñoom amoon nañ ko tuddoon amoon jooju moo sax ci làkk yi bañ naan tey amin ñi naan ameen ñi naan amen bind du fàtte te ñu jëkk ñi dañoo bind bind yaa ngi fi ba tey yonent bi am na sët fii ci gànnaar mu cheikh Mohamed Vadel ak rakam ay Aynina ñoom ñaar seen waajur nit ku ñuul kooku la mi ngi tudd soxna Xadijatu Baal surtout Cerno Suleymaan Baal comme nga xam ne yenn saa ci ñàkk xam lañuy ñuy samp ay lu nuy doxe ay doxalin xaadir boo taxoon tey ni ko Cheikh Mohamed Vadel mi jur Cheikh na Cheikh Sadbu way juram Xadijatu Baal di sëtub Cerno Suleymaan Baal mi nga xam ni moo xare ba samp diine lislaam ci Fuuta mu ne la ganug nopp la moo tax histoire boo ko jàngul yenn saa yi di mbir yu bari ñu ko réere moo tax xeet yu bari dañuy jiit euh, jiital njàngum mboor njàngum histoire mu gën a yomb ci seenum njàngale bala ñu lay jàngal yeneen yi xam-xam looloo tax Seex di dongob Sëriñ Tuuba rek ak xam-xam bu ñaw xam-xam bu ñaw wane ni nit ku ñuul moo di bàyyi nit ku weex moo tax ñaareelu waxtaan wi ma tenk maa ngi ko tuddee jóoba jóoba ma ñëw ci jëw jëw jooju ma wax atix nuyu naa la siyaare naa la baax wax naa ko ci début commencement bi sama xarit yàlla na nga am jàmm Cheikh Anta ngi gànnaaw àddina fii ci ceytu ci 29 décembre 1923 waaye xam naa ni datu euh, kii la daal ndax moo ñi mu maaseel dañoo wàcc alxuraan soog a dugg l'école te moom nee na fukki at ak benn wàcc na alxuraan dinaa ci ñëw léegi kon xam nga ni boo xaymaa fukki at ak benn ah nga boole kook 1923 rek mu indi la 1934 te 1934 fekk na muy waaj dem France kon nga xam ne juddu na avant waaye kayit yi kayit yi ñu ko defal te fi mu juddoo itam boobu bokkuloon ci communes yi bay am état civil ceytu nag mu ngi fii diggante kajoor ak bawol dameel amari ngoone ndeel kumba dafa jël waajuram yu jigéen lingeer daani da koy làq fu mu koy làqe diggante kajoor ak bawol bu fi yëngoo mu dem fee bu fee yëngoo mu dem fii moo tax ceytu mi ngi ci diggante diggu Kajoor ak Bawol fa la ko indi ne saytul leen ma ko jox ko ay mbokkam ñu sant Jóob ndax foofu tund woowu yépp soriwu leen tund woowu yépp da ngay dem déqale ba cilmaxa kokki ndaqaar kokki mayib boor boobu yépp ñoom joobee ni bañ jógee kokki la ñëw sanc ay dëkk yu bari foofu fa la Cheikh gane àdduna Cheikh nag bi mu amee ñaari fan ci kaw suuf la waajuram nelaw kan mooy waajuram Masamba Saasu mu ndaw ndax Momar Soxna Bousso maamam mooy rakku Masamba Soxna Bousso maamu Cheikh Anta moo doon chef de poste bu bu Jandeer dafa taawlu tudde ko magam ma sàmba jox ko ko mu yar ko magam ma sàmba saasum yar ma sàmba turandoom ba mu màgg mu jox ko doomam soxna magat ma sàmba soxna magat ma sàmba moom mooy rakku soxna ma sàmba soxna faatu ma sàmba la jox sëriñ Cheikh Anta borom gaawaan moom ci sëñ Moustapha Ceytu cheikh ci diggante boobu la ganee àdduna waajuram nag bi muy dem di ko yëgali gaawaan sëriñam la am pes jamono at moomu peste 1924 ku xool archive di nga ko gis ci la sëñ Massamba mu ndaw am peste wàññeeku bi nu koy ngénte sëriñam sëriñ Cheikh Anta borom gaawaan moo ñëw leewu ko wuuf ko tudd ko tudde ko boppam moom amee ñeenti at dañ koy yóbbu kër maamam kokki bokk na ak daara sama nijaay alin mbay ci kokki bokk na ak daara sëñ Mayib mu ndaw ca kokki mooy kokki un waaye ñu yóbbu ko kokki Ndakaar mu jàng fa xam naa lu tax am naa lu ma xam ci moom loo xam ni xëy na gars yi mënuñu faa yegg ndax sama yëfu mbokk la soxna Maguette sàmba bis bu mu amee Cheikh Anta ci ay bis woowu dafa feebar ba mu daanee feebar nag mënu la nàmpal ñu jo ñuy yóbbu ngoon gu jot ñu indi Cheikh Anta ci maam Génn Sàmb maam Génn Sàmb moo jur Khady Thiam Dogo Khady Thiam Dogo lañ jox sama maam Ousmane moom ci sama tante Umu Kalsum Sekk soxna si genn sàmm dafa am ci semaine boobu moom itam doom sama nijaay Maxtaar Sàmm ma Maxtaar Caam xam nga caamee ni ñoo daan nàmpal la wax yi ay yëllëmeer lañu kajoor la wax yi yëllëmeer moo leen daan jëkk nàmpal foofu la jaar moo tax mu joxoon cër sama mbokk yooyu ba mu demee kokki nag waxtaan naa ko ak jabaram laata mu fiy jóge madam Maïs nee naa ko li may wax nii yow rek yaa ko mën a xam ak ki ma ko nettali ak ñi ma koy nettali ñi dama ko amoon na Cheikh amoon na benn góom fii ci pooj bi dafa ànd ak sama nejaay Alioune Mbaye ak seeni xarit ñu dem ci àll bi ñu yëg ci genn new mu daanu new benn kii sokk ko te ko jële yóbbu ko kër gu mag ñaareem ndax boobu fekk na waajuram maam màggat ñu dénk ko maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh nee na da ko bind mi ngi fii naa leen woon yépp après Cheikh nee na ba ñu ma yóbboo kër gu mag lañ lañ ma dalal nee na falaa mottalee samam njàng alxuraan laata may dem fekk sama yaay kër Cheikh kër maam Cheikh Ibra Fall xool nañu xool bu baax kii fi mu jaar ba laata muy dem ci tubaab yi nee na mokkal naa alxuraan bi mu amee fukki at ak benn nee na ki ko yéemoon moom ak i moroomam moroom sëriñ Mbàkke bu nee na sëriñ Mbàkke su moo doon def ci wàllu mathématique ak wàllu astronomie di ci wax yu yéeme yoo xam ni nee na boobu la tàmbale nag di yeewu ci lu bari ci àddina xam naa foofu la ko pikiir bu duggee waaye pikiir bi xam naa ma nga tàmbale bañ ñu ko wuufee leewu ko tudd ko tudd ko Cheikh ci ñi école bi ñu def njaareem ñu tudde ko école franco mouride la tubaab bi ñëw di tester sëñ Touba moom dañ doon tester rek ndax nitu jàmm la ñoom naa lañ ko gisoon seen xalaat la ñun nañ ko proposé dañ fi bëgg a def école boo xam ne franco mouride la dañ jàngal xale yu mouride yi euh, suñu làkk ak yu mel ñu mën a am administration ma nagam sëriñ sëriñ bi jox leen ndigal jox ko maam Cheikh Anta du leen jox ndigal ñoom maam Cheikh Anta la jox ndigal maam Cheikh Anta nag mooy turandoo Cheikh Anta moo tax xelam ci moom la jëkk a dem mu ni may bind kenn damay sama turandoo daal di bind ca liste ba turandoom moo tax tur turu Cheikh moo jiitu ca liste ba Cheikh Anta ko nettali Amadou maxtaar Mbow mu nettali ko nee na bi ñu toogee ba war leen yóbbu ci école ba école école ba léegi mooy école ba ci njaareem nee na bi ñu toogee ba leen yóbbu sëñ Tuubaa da leen a indi kon ni mu defoon ca guerre ba ca guerre ñu doon dem da leen a rangale daja leen ci kanam wër leen ñaanal leen ñoom itam ñoom ñu jëloon Ablaye Sare ci la bokkoon mooy ma bay magu Masamba Sare Cheikh Anta nee na moo dàqoon a jàng seen jamono bañ leen indee nag teg leen. sëñ Cheikh jox sëñ bu mag bi liste bi Cheikh Anta nee na sëñ bi bi mu leen di ñaanal nee na loxoom mi ngi ko teg sama bopp ndax maa jiitu ci kanam nee na li muy toog di ñaan ñépp loxoom bu tedd baa ngi sama bopp xam nga kon mën naa yem conférence bi fii kon Cheikh Anta bu jaaxalee àdduna jaaxal borom xam-xam yi xam ngeen fu mu jógee sëñ Tubaa du fayantoo waaye mën naa tontu Cheikh tontu la tontu lu rëy luy fàng ci jëw tubaab yi te abadan kenn mënatul dindi li mu bind dinaa ko wax léegi ba mu fa jógee nag la tàmbali di jàng fukki at ñaar. kii mooy Cheikh Anta bi mu nekkee gone wajuróom wu jigéen a ngi nii wajuróom wu jigéen a ngi Cheikh Anta ngi bi muy nekk étudiant France dinaa ko jox après mu def ay ay plan fii lay waxee ni mu duggee école njaareem fii lay waxe ni sëñ Mbàkke bu moo ko doon yéem tegal nii bu pare naa la ko naa la ko kii lii la jëkk a bind ñetti at la def école élémentaire fent alphabet maanaam alif ba fent bu sam mi ngi nii xale bu ndaw nekk CE2 di fent lu nuy binde ay wax Cheikh moo def lii lii la jëkk a roppalaan xam nga kii moo ko dessiné bi nekkee école élémentaire ak roppalaan xam nga kon kii teel nañoo installé ci moom xam-xam ba tubaab ya màccoon ndax waroon naa jaar foo xam ni la muy wax kenn du ko dindi ci la tàmbalee nag teel ma ni dama ci ñëwaat dégg nga wax na man sama maam man rek góor si lay toog nii wax na ni sama maam sama maam coon da ko laaj ni ko cheikh da àddina bi ak réew mi sa xam-xam bi jaaxal na leen noo def ba xam li nga xam nee na ñu ngi nekk di def campagne politique ndax def na politique waaye am na lu tax nee na diggante ndakaaru ak Kawlax la ko laajee cheikh ni ko ba ma nekkee kër Cheikh Ndey dama doon rootali sama yaay ndax bàjjo laa ba may rootal sama waajur nag ma ñëw ak sama ñaari moroom ma yen leen waaye man awma ku ma yen nee na ma toog dégg ay tànk ay ay karbat nee na ma sigg rek gis sëñ bu mag bi nee na ma ko ana looy fii ana kii mu ne ko mën a Cheikh mu ne ko Cheikh man mu ne ko Cheikh Anta Diop mu ne ko ana loo fi def mu ne ko damaa yenn samay moroom ñoom dem nañu waaye damay xaar ku ma yenn mu ne ko yow maa lay yenn Cheikh ko sama maam man sama maam ko wax mu yow maa lay yenn Cheikh bind naa benn article bu ma doon tontu ay nit ni leen Cheikh dañ koo defar laata muy ñëw ci bacalaar bu nu ko jàngal philosophie ci tubaab dañ koo defar ci alxuraan ak i aada ak i lakkam ba mu mokk ci rumbux mu gis ñu ko yéem looloo ko togg ba mu doon li mu doon léegi war naa gaaw tuuti moo tax ma leen seex la mu nàmp la gal la la mu jàngale jukki am na ñu ko seddeel nag waaye xam naa temps bi moo ma ko dul may ñu def ci moom ay seede yépp ñu ay ñu ci bari nag dëkkuñu Sénégal am na ci ñoo xam ni Cameroun lañ dëkk ñi États-Unis ñi Martinique am na ñi mu jàngal ak ñi ko donn ak ñu bëgg a doon xam-xamam wéyal ko ñu ponkol yu mag ci àddina am na koo xam ni barki dem la génn àddina muy aller en salin ca Martinique man xam naa ko ndax dem naa ci dëkk boobu yàlla ko suñu borom yërëm ndax ñun ñii la doon rafetal suñu der di gëstu suñu suñu suñu xam-xam am na ci ñu bari Alexandre Koumandoumbé ci Cameroun xam naa ko bu baax a baax ndax bind na ci seex yu baree baree bari bind ci suñu mboor yu baree bari léegi nag ma jàngal leen jaar-jaaru nit ñu ñuul wax naa seex ba noppi bi mu demee France ba jàng fa ak yépp nit ñu ñuul dañ leen mas a donc tuutal ci àddina tuutal googu nag moom la Cheikh tontu nii nag la tonto waaw li ma bind daa bari xam naa ab téere laa ci war a def rek <laughs> insha allah Cheikh daa tontu ñu doon wax ni nit ku ñu nit doomu aadama juddoowul Afrique ak ñi doon wax ni civilisation Égypte maanaam misra gii ñi ko sas du ñu ay nit ñu ñuul ñoom la tontu firnde yaa ngi nii xel rek doy na ci pour nga xam ni nit ñu ñuul ci la yàlla tàmbale xel doy na ci da ngay jóge ci ñuul dem ci weex mais mënoo jóge ci weex dem ci ñuul mënul nekk ma ni nit ku weex mënu la ñuul waaye nit ku ñuul mën naa weex du jigéen ñaa nga xees la ba weex tàll Michael Jackson weexal nañ ko ba mu weex waaye amul benn tubaab bu mën a nekk nit ku ñuul kon nit ci ñuul la jóge yàgg ci weex nu mu ko nu mu demee changement climat la jaww ji ñu doon dund ak nañ doon dundee ak lañ doon dunde mooy soppi loolu boroom xam-xam yépp xam nañ ko mooy soppi der boo dëkkee ci naaj wi ñeenti weer rek tàmbali ñuul kukk ngay gën a ñuul am na lekk yoo xam ne boo koy lekk day accentuer sa ñuulaay cheikh waxul nag ni nit ku ñuul dañuy nit ku négroïde maanaam ko xam ni ku ñuul dong la duppi jox ma moo moo leen ci kenn ñu jëkk ci Égypte Égypte ñi ci jëkk kii mooy buur bi jëkk ci àddina ah buur bi jëkk ci Égypte bokk buur bi jëkk a falu Égypte première dynastie mi ngi tudd Narmer kii nuru na tubaab kii ku mu gën a nuru xam nga lu tax ñoom photo bii dañ ko yettal xeer mu nga ci Égypte tey jii am na keneen ku fi nekk koo xam ne yàlla moo ne dafay toog ba jamono ba jamono yóbbatiku muy Ramsès mu ngi ci alxuraan fukkeeli suuraat juróom-ñeent fukk ak benn juróom-ñeent fukk ak ñaaru aaya la yàlla wax ci Ramsès de Ramsès mi ngi fii Cheikh Anta nee na leen may leen ma tuut ci ab deram ma analyser ko carbone 14 nga xam ni doomu doom bi nga xam ni mooy def nit mu ñuul kukk doom boobu ci yaramam mënul nekk ci yaramu nit ku weex moom la ñuy wooy mélanine Cheikh wax na leen ko te def na ko ni taux de mélanine bi am ci yaramu Ramsès mënul nekk ci yaramu nit ku weex mënul nekk te tubaab bi xam nañ ko moo tax après ñu wut pexe daal ne waaw d'accord Égypte ñëpp fa dëkkoon foofu lañ mujje ñëpp fa dëkkoon Cheikh Anta daa déng dendale méngale ay melo ay melokaan ay aada ay jëfin diggante ñu jëkk ña ak waa Afrique gu tey gii ñu nuroo yem képp wan naa leen image yi mu ni doomu aadama ni ko yàlla jaarale ci toq ndox ba mu doon yàpp ak yax ba juddu noonu la ko jaarale mu tëdd ba raam ba taxaw dox daw noonu la ne dumm ba làmboo xobi garab ba sol jasneer tey foofu la jaar di fakk tëdd ba sakkub lal di lëndamtu ba niit di seddu la ko wër ak ya ko wër ba ràbb di sol di seetlu ba téye safara taal di lakk lekk ba tabax cin di togg di lekk foofu la yàlla jaaral doomu adama xëyul sotti lii lépp nag la cheikh wax wane ko ak i firnde ni fii fii ci afrigu penku la ame foofee dex googu tudd niil fa suufam féete Éthiopie ak réewum Kenya fa la amee laata ñu jëkk ña di génn dem tasaaroo ci àdduna jaaroo ko ci bunt yi ñuy génne Afrique moom laa bëggoon a dessiné waaye xam naa ni temps bi ko may bunt yi ñuy génne Afrique ma nga ci Égypte moom la ñu wooye canal de Suez génnuwaay la Gibraltar génnuwaay la ñu jëkk ñi juddoo Afrique foofu la ñu jaar génn tasaaroo ci biir àddina après seen climat yi di leen change ñu nekk ñu weex parce que boo nekkee ci climat yu sedd dootoo soxla mélanine da ngay daal tàmbali di rocceeku ni jaan di rocci ab deram di changer solo les climat loolu la Cheikh indi ci xam-xam doomu aadama yu jëkk ya fii la ñu feeñee lu koy dëggal muy la loi de Golgier dafa benn xam-xam bu ñuy wax Golgier kenn weddeetu ko dani les animaux à sang chaud ne peuvent vivre que dans les milieux chauds maanaam rab yi nga xam ni wala nit ñi yi yàlla sàkk te seen dara tàng mënuñu dëkk fu dul fu tàng te jamono yooyu doomu aadama di gane àdduna àdduna ma yépp glace la woon ba mu des Afrique équatoriale loolu xam-xam moo ko indi kon fii la doomu aadama soso laata muy génn nag di jaar arab yi di génn dem Inde ba jëm détroit de Bering ca kaw dem Amérique saxal fa ay aada nee yaxu nit ku ñuul yaxu nit bi gën a màggat bi ñu gis ndax science day teg bëtam bi ñu gis bañ ko daté ci carbone 14 moo mag ci àddina tubaab bi ko feeñal le professeur Likay mi ngi ko tuddee Lucie moom ci seen làkk la ko tuddee mboorum coppite ci jamonoy sedd ak jamonoy tàngaay moo indi loolu doomi aadama yooyee bindum nit ku ñuul la ñu amoon donte ñuuluwu ñoon kukkulëg ndax boo xoolee seen bakkan moo tax ñu am forme nit ku ñuul ak seen xar kanam xar kanam googu moom la ñu yett ci boo demee Égypte ci pyramide ya seen xabru ya am na fa ku koy wattu ñu di ko woy sphinx sphinx boobu tubaab yi dañoo fexe bu fa Alexandre demee 1864 dañoo fexe ba damm bakkan ba ndax bakkan ba day joxe bakkanu nit ku ñuul ñu xam ne kon boo léegi ci la nit ñu ñuul yi teg seen tànk daal ni fii ay nit ñu ñuul ko moomoon bu ngeen xoolee sphinx si bàkkan dañ koo damm mi ngi fii ci seetal ma ko fii nga wan leen ko cheikh am pànk la am pànk la ayul nag pànk mooy ku met ci say noonu daa met ci ñoom fa ñu jaar di fen ngeen jégal ma ba nasaxal sunu mboor ba xeeblu nu la seex dëpp ak xeeti xam-xam yi ñu jëloon suul ko firnde ji firnde yi Cheikh indi neexuñoo dindi tey ci xarbaax baax ci mbatit fan la sukkandiku ci téere diine yi ci mbindu mag ña mag magi Grèce ya nga xam ni Égypte lañ jànge ma jox leen ci exemple moo xam ne ñi jàng l'école xam nañ ko dañuy wax théorème de Pythagore théorème boobu Pythagore dafa ñëw jàng ko Égypte junni at ak ñetti téeméer la laata muy muy gane àddina moom Pythagore ñu ngi koy jàngale Égypte ba mu ñëw jàng ko fa ba siiwal ko or tugal Pythagore ak Pline le Jeune ak Thalès ak Platon ñoom ñëpp ñëw nañu Égypte jàng ci jàng si te fii lañ jàng ci nit ñu ñuul nii seeni xam-xam dëgg-dëgg boo bëggee sëlam aw xeet gëlëmal ay doomam ngir noot leen jariñoo leen ni jaam da nga leen di wax ni wan leen ni fentu leen dara du dara nga layal loolu donte ak i fen la yu neexu la dindi ba ñu gëm ko ni nemm noonu la George Bush def ba attaque Irak lu mu waxoon dañuy arme de destruction massive loolu la ñuy wooye ci histoire de mensonge historique ci la ñuy nasaxale ay xeet ci lañuy ñuy jaar ba attaqué ay xeet ñi ñu attaqué woon ñëpp ngeen xam leen dañu leen layal bala ñu leen di attaqué ndax bu ñu la layalee ba nit ñi gëm ko bu ñu lay attaqué kenn du la yërëm foofu lañu ñu jaar ak nit ñi ñu lii la seex dindi wane ko moo tax ñu xeex ko xeexlu ko wu ne nag xeex nañ ko ba nëbb ko jàngalewul ci daara yu mag yi jàngalewul université yéex na faa jàngale defe naa ay ñeenti at la jàngale ay maîtrise la yoroon xam-xamam ñu fexe ba ñu nëbb ko réew mi waaye moom nee na amul réew mu so mu développé ci làkku jàmbur nanu fexe ba sulli sunu làkk yi moo tax nu nun ñii ko jege woon bokk naa ci nag ndax ñoo doon jaay taxaw ak sigi maag samay moroom ñun ñi ko jegoon mu ni na ngeen fexe ba téye seen làkk sunu làkk yi moo tax tey conférence bi ma def ko ci wolof boo fi jógee nag ñaanal leen ma ma def ko ab téere ndax wolof yi man man cee jot wolof yi nga xam ne jànguñu université wala jànguñu tubaab ñu mën leen koo bindal ci wolof ñu mën cee jot bu soobee yàlla wax na ni réew moo gis mu naat aw làkk ñaareelu Ibrahima te Abyssinie la dëkk nit ku ñuul kukk la moo jur Ismaïla la moom lañ doon joxe ngir yàlla doomu nit ku ñuul lañ doon joxe ngir yàlla ba tey ñu am yàlla ci màkk gi ak ci mbàkk gi kon yàlla teral na nit ku ñuul ku wër kaaba ga mbubb mu ñuul mañ ko wodde xam ni bilaal du moroom pour yàlla moo tax ñépp dégg ko tey belaa la tax delloo leen seen bopp yàlla te xam ni xol moo gën xee xol moo gën xeet jikkoo moo gën juddu looloo tax sunu sang boobu sunu sang bi sax laay wax sunu sang bi nu bëgg a gëm ko doyloo ko wóolu ko yaakaar ko àddina ak àllaaxira sëñ yu Mbàkke samp ak cant ci jamono jii nu toll daal di koy dessiner joxe direction bi ak signification bi daal koy jox ku koy matale ci àddina muy Cheikh Béthio yal na ko sëñ Saliou teeru cant googu laa wax nit ñi ñuul ñëpp war a sant li leen yàlla teral moom la sëñ Saliou jël taxawal ko ci réew mi ba foo dem tey ñuy cant ni ñuy cante bernde bégal doomu aadama yi nee loolu rekk fi des yàlla nañ ci bokk bar sëñ Tuubaa moo tax ma wax bi ni leen vous tous qui dormez encore entre l'Orient et l'Occident et qui pensez et croyez encore que le nègre est bon enfant que l'Africain est votre outil réveillez-vous le muezzin a appelé depuis Mathusalem le tocsin a sonné avant votre sommeil ouvrez les yeux vous êtes en retard Le train des gens bien est encore en gare mu ci taalibe sëñ Tuubaa bi dong bi nga xam ni moo xippil suñuy bët ba yenn ci àdduna mu tëje ko soog leen jox ngeen ñaan sëñ Xaadim des na ñaar fukki minute dama koy bàyyi ñi laajte ñu laaj ma xam naa dinaa mën a génn yenn yi comme ça ma dessiné ci tableau bi li mu bëggoon dessiné Cheikh ab sëriñ la des war di siyaare xam-xamam waaye balaa mën a neex ñu xal yoon wa fa jëm bàmmeelu fëri des koy niit foo way tollu seeni leeram lëndëm gënu tugal dugal ba nu réere sunuy sunuy wér xeeb sunuyu baax léebatunu yee suñuy doom mbër mii jara xëy di bakk aka a bis bu ne moo ci génne wàcc na alxuraan yéemi nasaraan mokkal seeni làkk dekkal ndeyu làkkam Seex Anta moo raw fooree tubaab ak i arab asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf léegi nag ma won leen yenn yi nga xam ni jotuma koon génne ah photo yi waaw kii bi muy génn ay waxam di jàmmaarloog Senghor la génn journal bi ñuy wax Siggi Senghor ni ko Senghor bëggul journal bi génn parce que wolof la ci bind ak yu leer nañ ñuy jot ci réew mi Senghor ni sigi kenn du ko bind ak ñaari gë ndax moom séeréer la ñoom sigi la ñuy wax sigi Cheikh ne ko ñun dañuy gémmine géminer mooy dañuy seexal ay araf siggi ñaari gë la daan ni waaye bàyyi leen ko comme nee na kenn du fi sigi nu taxaw daal di génn journal bi ñuy wax taxaw mooy bu xonk bi xam nga ni kii li ma leen wax sànq am na pànk la te xam na lu muy tontoo jamono waaw ah, bii moom bëgguma ko woon sëriñ si <laughs> ñuy xalam Égypte nii kii soxna la ca Égypte gu jëkk nga lu mu sol ni jeere yi mag ñi daan sol fii jeere jeere moom la sol nii te boo demee Égypte photo bii fañ ko def ëpp na ñaari junniy at juróomi junniy at la fa mu nekk ba tey waaye jox ko gis nga ñii ay jaamu nit ñu weex lañu woon boo leen xoolee sax xam ne nit ñu weex lañu ñu yeew leen lu tax duñ ko tudd ni nit ñu ñuul rek ay jaam jaamu tubaab amoon na de ak jaamu nit ñu weex yépp la Cheikh génne ki ma leen doon wane ngi nii kii kay bu dëkkul ginnaaw daaru musi dana ma jaaxal wax jàngoog ay yeneen yu bare bare bare ñoo xam ne ci téere la waaye bu fekkee am na kare benn kere rek ma dessine ok maa ngi jéglu de ndax ok dina ma naa ko jël mën naa jël kii bi ah. baax na baax na wala caméra bi moo tax

ci xayma bu gàtt ni ma ko schématise rek fii mooy Afrique ñun fii lañ dëkk ñun ñu rek fii Sénégal mi ngi fii fii mooy Makka Arabie Saoudite ñoom ngeen di gis ñoom karaw yu karaw yu daanu yu fii sax ne waaw ñu lu tax ñun ñu dëkk ci boor yi suñu karaw suñu karaw nan laa koy wër sax kodomu kodomu mun waaw dafa am ay yoo xam ne ci yaram lay nekk di togg yaram bu ci manqué rek day feeñ xale sax am na fu muy toll bu feebaree day gis karaw gi tàmbali xonq di daanu seeni karaw mu ngi tàmbalee ci kodomu ba ci tàll tàllalu ko xale yi moom lañ daan def di friser di défriser karaw bu friser moom lañ daan def ba défriser wu yu bëree bëri yoo xam ne xam naa ne du xaj mu mu mu dugg ci ay détails la yooyu la Cheikh génne confirmé gis nga ko nii nii la doomu aadama tasaaroo ci àddina te fii la juddoo fii la juddoo génneel général fii jabal taarix arab yi sax fii lañ jaar bi ñuy tasaare l'islam taarix fii la jaar ba dem Espagne ñu def fa juróom xar xarnu Espagne gi tey boo demee Alhambra ma nga fa ba léegi ñoo jàngal tubaab yi piscine ak jardin ndax jardin nag jullit yi ñoo ko xam ji li mbay def na benn fii ci Louga alxuraan a tax mu def ko ndax daa jàng alxuraan ñuy def di wane nan la salsabil mel nan la firdaws mel ak ndox ya ak lem ya ak tàndarma ja ak nangam ñu ne kon dëkkuwaay bu neex day am pisin day am ay jardin day am ndox day am lu dundal doomu adama arab yi ko jàngal ñoo jàngal Europe xam-xam ba Europe ma nag defar bato ba nekk taxaw ci ko géej gi ba ñëwaat fii ñëwaat fii noot na waaye nootaange googu jeex na ndax boo jàngee xam-xam ba mu tasaaroo ci am réew rek kenn dootu leen mën a noot kon war na noonu sant baax sëñ Tuubaa mi ko tiim téye ca loxo téye ca bopp ba di ko ñaanal war nañ koo sant nag ndax moo tax ba ñu nii ñu dem jàngi ci tubaab yi te réeruñu war nañ ko sant bu baax a baax dem na ni ci ñoom mel ni dañoo sàcc seen xam-xam booleeg li ñu def ci ñun te réeruñu jërëjëf sëñ Tuubaa ok def naa vingt téere yi nag waa ji la ma ñi génne téere bi ñi kii lañ ma booleel mu ànd moom téere bi kal ak gàmmo laa ci jàngat kal ak gàmmo def naa ci dictionnaire boo xam ni kal yu bare ngi ci de ay sant yu bare ngi ci seeni kal ak yeneen ak yeneen ak yeneen fa mu soqee ko li tax mag ñi defoon ko ak yépp téere bii ci ndigalu sëñ Cheikh Jëmb Fall laa ko bind ci ndigalu sëñ Cheikh Jëmb Fall ba ma demee toog dañu moom man Ibrahima Fall moom lañu ma tuddee yeggaleel ba ma yeggalee yëg naa ko histoire moom Cheikh Ibrahima Fall la jaar-jaaram moom laa def ci téere bi téere bi nag sunu sang ba sëñ saaliwu damaa dégg ci jamonoy Ablaye Wade journaliste naan jour sëriñ bi na wax nag waay ma ne ana lu fi jar wax waay lu fi jar wax yépp sëñ Abdou Lahad wax na ko bu dem ma ne kon nag sëñ Abdou Lahad moo waxal Touba boo bëggee waxal tubaa dëgg da ngay dem seeti sëñ Abdou Lahad nga wax ci nga bind ci moo tax ma bind téere bi tudd ko le verbe de Touba baatub Touba mooy sëñ sëñ Abdou Lahad téere baa ngi nii damaa jël ñaar fukki wax ak benn ndax ñaar fukki at ak benn la toog di Serigne Touba ma ne damay def at mu ne benn wax ndax màggale ko ñaar fukk ak benn mboobu at mu ne ma jël benn wax bu mu wax dama ubbi nii rek wax ci ci mujj bi nekk ñaar fukk ak benn non ah, indi merci maa ngi tollu ci fukk ak juróom-ñeent ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu wax bi mu wax mooy nit ku dëggu ku sa wax daaw ak sa jëfeneen méngoo jàppal nit a ngoo ko wax jooju dama ko transcrire maanaam ñi jàngul arab jànguñu jànguñu ni man ñu mën koo jànge ci alphabet latin noonu laa ko transcrire après tekki ko après sa ko commentaire fan la ko waxe ak lu tax euh, lu tax mu wax ko lii la tëjee di Sénégal mooy ñaar fukkeel bi jëleen xamal ni nag réew mi moom loolu jàmm du fi am kenn nu mënu ko fee indi ku yor saw ay nag bëgg ko fi indi ay wa du la weesu loolu na leen leer Sëriñ Tuubaa liggéey na ko jëkk tey loolu moom man man mën naa koo xam am naa ci ay firnde yu ma leer cang moom ma wax li ak yeneen ak yeneen yoo xam ni yëpp ay ngëneel la yow jar a jàng la moo tax mu bëgg koo jottali ñi jàngul arab ba mën koo jàng ndax moom sëñ Abdou Lahad ba mu wooyee sëñ Sàmbay ne ko nañu tekki Masaalikul Jinaan nañ ko bind ci arafi tubaab ba la joxee direction bi ma ne ñun murid yi war góor góorgóorlu ba chinois yi jot ci waxi sëñ Tuubaa nañ ko bind seen làkk nañ góorgóorlu ba anglais yi ak ñeneen ñu bind ko seen làkk ñu jotti parce que bu ñu ci jotee dinañ xam dëgg-dëgg ñu waajaa ngi fii mooy magu Ceerno bi fii alhamdulilah léegi nag <laughs> dama ma joxe kàddu bi comme ça ñu bëgg a laaj ñu laaj dana ci baax sëñ bi maa ngi gërëm euh, mustafaa njaay maa ngi ko gërëm baax moo ñu dalal ak euh, taalibe sëñ Xaadim gërëm naa la <laughs> sëñ Bas maa ngi lay sant baax a baax sañ yëpp ñu ngi jokkoo ndax da ngeen ma defal loo xam ne neex na ma lool nag ak sama rakk ji ma àndal neex na ma lool ñoo fii kër maam Thierno di fi waxtaan yi nii tey waaw li ndimbal sëñ Tuubaa rek la ateex jërëjëf jox sëñ bi maa ngi siyaare baax a baax a baax maa ngi sàkkoon nag ngeen ñaanal ma ni sëñ bi ñaanaloon Cheikh ndax ab xeex la ñun xam nañu xeex bu metti la jërëjëf euh, sëriñ Babacar mbay Ndaak ci exposé bu am solo bii nga xamante ne moom nga ñu defal tey te mu demoon ci nit ku ñuul ak histoire am ci gis-gis seexante ñu nga indi ci loo am am solo xam naa ne li nga waajaloon soxna ëpp na li nga xamante ne moom nga indi waaye nag ginnaaw dafa am ay mbokk yoo xamante ne dañoo am ay question yoo xamante ne bëggoon nañ ku lañ ci tontu. yoo xamante ne bëggoon nañ ko doon ko leeral te waxtu wi xaw a xat moo tax ñu bëgg ñëw rek ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi xam naa ne ñu fàttali mbokk yi ne suba incha allah ci gaaw bi danañu fas yéene dalal Atuman Ndiaye ci dawrul mashaayix fi muhaarabatul istimar te mooy taxawaayu kilifa yi ci xeex ñi ñëwoon ngir not réew mi ginnaaw suba ci dibeer ji incha ñu fas yéene ànd ak Adnan Babu ci alxayaatu ba'dal mawt mooy dekki ginnaaw de altine ji insha allah ñu fa yéene ànd ak Salihu Gueye Badar ci alxitaab at-ta'assubi yi fii wa xuturatuhu mooy waxtaane wu am par parloo ak li mën a indi ci ak yàq kon li ñu def rek mooy dañ jox kàddu gi Oustaz Ahmadu Mbaw su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi billahi min alsheytaani irajimi bismillahi arrahmani irrahimi wa sala allahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ Babacar Bay Ndaak ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sant ci turu mu assasatu Wafa bi xuquqil iman ci lii nga ñu may ci sa bopp ak tomb bii nga ñu jàngatal sant nañ la ci cant gu kawe waxtaan wi bokki déglu nañ ko baax firnde ji mooy laaj yi moo ko firndeel kooku ab étudiant la dafa am ñetti laaj yu ko utile yoo xam ne dañu woon nga dimbali ko ci da ko bind ci wàllu mbindum càmmooñ xam naa moom laa lay njëkk jox nga yër ko ba noppi ñu soog a ñëw ci eh, laaj yi xaw naa bari lool waaye loo ci mën a tontu rek ci waxtu wi incha allahu taala moom nee na fa muy jànge ci daara ji di jànge kon noonu nga ko gisee incha allah nga tontul kooku par benn ñetti laaj la wax. waaw waa kii de mi may laaj ne ma lu tax ñu doon jaay sunu yi. waaw ngir am sukkar lu taxitam itam suñu jàngalekat yi duñu jox information yi nga xam moom laa doon indi maanaam ci ay théorème comme Thalès Pythagore yu mel noonu ah ban rôle la Cheikh Anta ci njàngale bi maa ngi jëkk tontu bu mujj bi Cheikh bu jàngalewu loon du mën a toog fii di ko wax moom kay dafa dajeeg beneen ponkal te bokkuñu fu ñuy xool tubaab yi bëgg koo xatal fii ci réew bi xatal ko ci àdduna moo tax xam-xamam kenn tasaaroo ko ba fii ma leen di waxee nii tey amul benn téere Cheikh bu nekk ci programme yi ñu jàngale ci lycée yi benn téere te téere yi mu bind nation nègre et culture l'Afrique noire précoloniale civilisation ak barbarie ak yeneen ak yeneen yi muy wane lu mel nii la tubaab yi bëggul mu génn moo tax ñu ngi jàngale ñëpp classe boo dem ñu ngi fay jàngale La Fontaine ak Victor Hugo ci réew mii ni bëgg nañ seen bopp nañ wax ak ñi suñu kilifa yi ñu jiite suñu njiit yi bokk suñu kilifa nga Touba dañu wax ak suñu njiit yi ñu changé programme yi formé itam jàngalekat yi ba ñu dem nampi ci li Cheikh Anta génne ba mën koo leeral xale yi loolu laa koy tontu kasanga ja nag kuy jaay kuy jënd daa kuy jaay waaye képp kuy jaay dañ laa sóob cim njaay dañ laa sóob cim njaay euh, amul àddina xeebu amul njaam amul xeet woo gis ci àddina amoon nañu seeni jàmm d'ailleurs baatu tubaab bi firi jàmm du suñuy baat ñoom baatu français esclave mi ngi nekk slave baatu anglais baatu anglais la bu ñuy wax slave slavery slave ci la esclave jóge kon kay ñoom xamoon nañ ko ñoom seen biir la woon ndax ñoom grec ya ñoo daan jëli ay jaam ci Russie tey Russie Russes yi xeetu slave lañu bokk ak polonais yi fala grec yi ak romains yi daan jëlee ji ay jaam ñoom ñoo ko jëkk a xam moo tax ñu bokkoo def ci ñeneen yi loolu am waaw. jërëjëf mbokk mi day laaj mu ni ndax carbone 14 am na ñu ko mën a réparer ndax am na ci ñu ci mën a dolli dara. ñaari laboratoire am nañu ci Afrique benn baa ngi fii Cheikh Anta ko def ci loxoy boppam ak su boppam xaalisu boppam. xaalis yi mu daan am ci conférence ndax dañ koo interdire mu jàngale fii interdire ko mu am salaire Cheikh Anta maa ko ëppoon salaire man bi may tàmbali jàngale te mën naa jàngal ka ma jàngal ka ko jàngal ndax dañ ko doon coince rek beneen laboratoire bi mu ngi Afrique du Sud waaye laboratoire bi nekk Ndakaaru tey benn xale bu jigéen moo fa nekk ku met ku jàng ba mokkal ba màcc lool moo fa nekk actuellement ñaara fi nekk ci Afrique kii dafa laaj mu ni ndax Cheikh Anta Diop ay mbindam maanaam ñi ngi koy garde ba léegi. ay mbindam ay mbindam moom laa wax léegi tontu naa ci wax loolu waaw. kii dafa laaj mu ni ci sa biir wax dafa dégg nga ni Cheikh Anta Diop bi ma am fukki at ak benn dafa fekk mu mokkal alxuraan soog a dugg ci njàngum nasaraan nee na lu tax nag ñun système boobu ñun ñu bàyyi ko léegi bu gën a rek du jaar ci daara dañu koy daal yóbbu rek ci français te nga gis ne Cheikh Anta foofu mu jaar ak ni ko ci yàlla defal. Ah, ku proposé loolu ci réew mi man dinaa ko woteel yéen tam woteel leen ko rek moom na ko woteel bis bu ñu gisee candidat bu taxaw bëgg a yor réew mi daan ni dinaa fexe ba xale yi jàng seen diine laata ñuy dugg école kooku nañ ko woteel ñu ko gisee seen programme tant que nekku ci programme ku ñu woteel sa programme bopp ngay def te diine yi teelu leen gis ngeen dañuy ni ñuy def diine ci réew mi la te mu metti ñun ñëpp ñu di ci tontu ku guddeeg bëccëg looloo tax ñu war a jóg ci loolu candidat bu fi nekk ku laaj réew mi mbaa ngay laaj ndombal tànk nañ wax ni ñun école bii dañ bëgg a def école sénégalaise bu ñuy jàngale diine diine daal laa wax bëgguma tooñ kenn waaye nañ jàngal xale yi diine xale yi julli ni ñu jàngaleen alxuraan Cheikh Amidou Kane mu ngi dugg école dugg école moom Ablaye Wade mii ak Cheikh Anta ak ñeneen ak ñeneen ay Sembène Ousmane dañoo jàng alxuraan ba noppi koo fi dégg muy ndaanaan ci wàllu tubaab ci mbindum tubaab daa jàng alxuraan ndar wala kajoor wala bawol wala siin walla saalum ba mokkoon soog a dugg l'école ndax diine bu jiitul sab xol dara du fa dara du fa nekk mag lépp nañ ko bu yàgg xol la fa jëkk dëkk fa loolu la war a saytu ak jërëjëf mbokk mi mu ni ndax Cheikh Anta dafa weddi diine ci ay gëstoom Cheikh Anta tontu naa leen léegi daa jàng alxuraan bu mokkal taawam Cheikh Mbakke la tudd mooy saytu ay mbiram tey jii nii ñeenti bant la ko yàlla may ñeenti yu góor ñeenti yooyu mënoon naa ci waxtaan sax ñeenti yooyu miim adam deel miim deel moom lañuy ñuy bindee Mohamed ñeenti yooyu la sëñ Tuubaa wooyee Mouhaïbou bismillaahi yan ma luhaay bilaa ma naay walanti ay xam la li rabbi xayma xam njint yooyu dem na ci nit malaaka mala ak jinne ñeent yooyu wër na àdduna waxtaan naa ci wenn waxtaan ci Touba TV waxtaan wooyu waxtaan naa ci ñeent yooyu boo ni ko ci sëñ Touba ni mu ni soxna jaare amee ñeenti bant sëñ Touba ni ko ñeent wëre ñeent lañ ko yóbboo Gabon Mauritanie ci yéen njaareem sëñ Tuubaa lu mu bind ñeent la Cheikh Anta am ñeenti doom ak jabaram madame Maes ku ko bëgg di belge nekk ak moom étudiant bokk ak moom xare ndax tubaab la bu gëm ni li muy wax dëgg la Cheikh takk ko bi ñuy def fanweeri at Cheikh ci suuf man mi maa yoroon micro bi université bis boobu la soxna si faatu fanweeri at après Cheikh Anta la ko soxna soxnaam fekk ca France tënji na ko fanweeri at ba mu nelawee madame Maïs Diop xam nga lu mu wax dañu Cheikh Mbacke doomam yóbbu leen ma ceytus dañ ma denc seen wetu bàyyi kooku gode na Cheikh Anta Cheikh Cheikh Mbacke la tawloo teg ci Massamba Sassou maamam teg ci Samori Touré teg ci Jomo Kenyatta ak ñu mën a xeex rek la mën a xeexal seen seen diine ak seen ak seenu xeet ñoom la tuddee ñeenti bantam yooyu Cheikh këram mooy numéro 4 point <laughs> moo yokk ci loolu boo demee Fann Résidence këram mooy villa numéro 4 kooku am na lu lu mu am na lu mu am na desitalu sëñ Touba kooku kuy wax affaire diine moom ñu ko denc fii ceytu wufal ko maamam Masamba jërëjëf ki day laaj mu ni ndax Cheikh Anta Diop rahimahullahu xam-xamam booba Sénégal pare na pour jàngale ko. waaw ñun ñu ngi koy jàngale jàngale naa fii tey ñu ngi koy jàngale ci école yi tam xale yu bari yu def lycée ñu def lycée laa wax ñu def lycée seconde ba terminale jàngale nañ leen ko moom loolu ma leer la waaye bëgguñu wax noonu rek dañoo bëgg mu wàcc ba ci xale yu ndaw yi ñu démarré ko xale yu ndaw yi am. yaqim ni ñoom nit ñu ñuul amal nañu njariñ àddina ñu wal nañ ko ba ñu gëm gëm ko dootoo fi gis ku xeesal bis buñ ko mokkalee dootoo fi gis ku xeesal dootoo fi gis kuy toppandoo tubaab da nga fi gis ay xale yu am fayda liggéeyal sunu askan yi bis boobu lay am tànk jàngale wu ñu am njàngaleem moo fi jëkk a wax ni Afrique du moom boppam fekk lëkkaloo wu ñu réew yi ndax dañoo tasaare pour gën noo mën a xaajale nee bis bu ñu defee ci benn téere la ko bind 1964 benn téere la bind pour un état fédéral d'Afrique occidentale mu ni mën nañoo samp réew mu rëy Sénégal Mali Guinée Mauritanie euh, Burkina Faso Côte d'Ivoire réew yooyu bokk ñoom benn président ndax ñoo bokk benn sidit ñoo bokk fu ñu jóge ñoo bokk benn histoire ñoo bokk géographie te wax na dëgg. jërëjëf sëñ Babacar Mbaye ndaag laa ji jeexul waaye waxtu wi moo mat sëkk ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla mu guddal sa fante wéral sa yaram euh, ñëw gii nga ñëw ci jataay bi bëgg nañ ci lool euh, liñ ci doon séntu ci tomb bi itam am nañ ci lu kawe njot ci turu mu assasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant bu baax a baax di la ndokkeel di delloo cant gi tam sa mbokk moom nga àndal di Alaaji Atiq Seck moom itam di mbokk di taalibe di dëkkandoo di seede comme ni nga seede ci moom rek ak cant ak ngërëm kon El eh, sëñ Babacar ñu ngi lay sant bu baax a baax ci turu mu asasat wafa bi xuquqil iman cant boo xam ne am na fa mu tàmbalee waaye amul fa mu yem ñu ngi sant bokk yépp di leen gërëm di wax ni incha allahu taala bu subaa noonu lañ ko fas yéene ànd ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax goo genn wàll googee ñu dëkke nag tax na ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mbooleem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkkee woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de classe ko am su boobaa fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mu ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki def. Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu ak itam bu Inde. ciment, béton, fer, sable, peinture, étanchéité, table solaire, lustre MP, lustre cristal, PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lampe yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77. 877 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem. Bamba day dem. sopp day dem. day dem sopp Touba daaru Minam ja et frères Touba Minam Dia et di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii ci Touba Touba Darou Minam Dia et frères na amee ay portable ci ay marques yu différent lu ci mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu ci mel ne ay marques Samsung. Touba Darou Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèle différent dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Darou Minam jaay ay frère dañuy jaay ay puces abonnement ay puces abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi nga bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppoog jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu Modou gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert moo xam wari ria moo xam joni joni ak yeneeni i mode yoo xam ne ñi ngi fi disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia et ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. Euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu dellowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu de ñu delloo si ko mu di salle de su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi ne fusti bizar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Issakha Mbacké l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mu ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongay mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki waa kii def. Fatou maa ngi fi rekk man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu ko Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe. lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam bu ànd ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pomp solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemum ñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahad wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77.

mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllu dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bu woo ci air Mbacke yéen ñi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen a jokkoo agent de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet màkk ngir suñu mbokku soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneeni assurance yu wéttewër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fa ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa ji nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ngeen mën a jokkoog ñoom ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 31 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw yi leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngël këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Sëriñ Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Sëriñ Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk ñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bi wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen jokkook jokkoo agent de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo ci àdduna bi ak tamit bopp soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneen i assurance yu wette wër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee muy waa Kër Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllu jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fa ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa ji nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacke ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 31 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw yi leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllu dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage buy wóor ci air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen a jokkoo agent de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet Makka ngir suñu mbokku soxna ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneeni assurance yu wéttewër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fu ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa ji nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ngeen mën a jokkook ak

wa anna allaha laa yudiicu ajra almu'miniin fi dunya ba'da man qiila fihim alayhim bi jaahihi alayhi salaatu wa salaam ridwaanuka yaa baaxi yaa man xassani baadahum alayhim ridwaanullaahi tabaaraka wa taala bi xawlika sirran wa alaaniyatan fil barri wal bahri fanqalaboo bi nicmatin min allaahi wa fadlin lam yamsashum soowun wattaboo ridwaanallaahi wallaahu doo fadlin aziimin fi ma mada fiya qabla yawmi kitaabati li haadihi alxasidati allati laa yashukku fi kawniha kama katabtu illa kafirun billahi alahadi alsamadi alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun wa bi rasulihi almaqooli fi muhammadun rasulullahi walladina maahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما برأني البخيل من الأمراض وكب من أنكر بانفراد برأني البخيل من الأمراض وكب من أتى بالانفراد مران الباقي من الأمراض وكب من أتى بالانفراد له شكري على حياتي عبدا قديما فاز بالحياة أذكر الأصل وللجنان خربا حسوا آيات لا ترى لخير معجزة بعد اللون خير يجود للجواد بالجهاد حسود ليكون صلخيادي عني جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المشفع عليه ترجمه نفع البعيد داخلا بي إلى شكر من شقر لي خلق فخالصا من ربي يا مالك خليلي والحبيب وقد ماني داعي الطبيب براني من كل عيب ومرض وقادني صحة في كل غرام شهيت منه يومنا في بالدجال إلى الذي أقواه لم ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يليم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شر وأسن وجنتي يقاد مني السلام عن سلام لو بآله وعبد الملا رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير صلواتنا على زد له أكرم دائنة شأني وسلف الخلدا خبيث باب كون رابي بي ولي جعل فرشة الخلد وجعلني على وتدارين وفيما جعلني دارين نفاني بما بدا وما اختفى وكونه لي بالمنى شهدت بالله الكريم والرسول بإذنه وغزت منه خير صول لم ابتداء من بالله لقى أسنت واجه إلي فاندفع أمن الحكيم وفلكم ومن طاعته منا والحكم يقول للخبير والحليم ما دونه علوم وتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا ست به لبس علم الأعلى برأني العليم من ضلالي فسرت مرشدا بلا إخلال ما نكيم معذر كليتي من البلايا أقبل هديتي إلي بلغ بي يد الكريم وكل ما كنت من الله أرى آيات منزل الكتاب المرسلين وإنني عن العذاب المعذرين إذا تلوت آية من ثمنا بمالك مملك قد أمنا يقدم باق لا يزال أكرما على الذي ليوادي كرما أبا سلام الذي بمالا بدل شيء بالرضا فانقالا هدية مني إلى خير الورى صلى عليه من هدى وصورا مدر يدي لخير من خاد المنى لي بلا أسن وكل أمنا